kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu gis li nga xamante ne nii mooy saar bu bees muy saar bi nga xamante ne moo topp ci suuratu ruum di suuratul ankabuut al ankabuut moom la wolof di wax jargoñ mooy l'araignée suñu boroom tabaaraka wa taala mooy tudde lu ko soob li nga xamante ne mooy suuraat yi mooy ki nga xamante ne nii boo seetloo alquran gis nga ay suuratul malaayika suuratul jinni suuratul insaan saar bu nekk suuratu lu nekk da ngay gis ay soffi mooy borom bi mooy tudd lu ko soob lu ko soob allah mooy suuratul ankabuut ak yi boppu saar yi comme qaaf suuratu ak yoo yëlee suuratul qalam ak yoo yëlee lii nag mooy suuratul ankabuut kon saar bii nag moom mu ngi wàcc boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute fan la wàcc li nga xamante ne am na wax bu njëkk doom boo xamante ne dañ ne saar bi yépp makkatal mukarrama la wàcc loolu jële nañ ko ko mel ni mawlaana ibn abbas ak alimaamul hasan ibnu yasaar albasari rahmatullahi alayhi ak ñoom seydina ata ak qataada ibn diama rahmatullahi alayhim ñu jële day beneen riwaaya boo xam ne beneen nettali buñ jële ci ibni abbas radiyallahu anhuma mu ne moom madina la saar bi wàcc muy kon nga gis moom jële nañ ci moom ñaari wax mu am ñeneen ñu ne déedéet <coughs> jo fukkulaaye yu njëkk yi ñoom ñoo wàcc màkkatal mukarrama zaadaha tashrifan wa takrima li ci des lépp nag medina la wàcc am ñu wax contraire bi ne déedéet laaya yi nga xam ne mooy fukk yu njëkk yi ñoom ñoo wàcc li nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam li nga xam ne moo ci des lépp nag di wàcc li nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wallahu taala alam suñu boroom di tàmbali mu ne bismillahi di turu di tabaraka wa taala arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahimi moom mi nga xamante ne nii moom la yërmandeem yaatu lay tàmbalee boo fàttale ko waxoon nañ la nag saar bii mooy mujj ci suñu wàll wi ñu nekk muy ci suñu juzu bi ñu nekk mooy bi nga xamante ne nii moo ci mujj waxoon nañ la ci yoon waruñu woon a mooy bu ñu toppoon mbir mi ni nga xam ne noonu la alquran ni mu demee mooy juzu bi warul woon jël boppu saar bi ndax mu ko waroon a tàmbalee fa nga xamante ne mooy ñeen fukkeelu laaya bi ak benn foofu la waroon a yem foofu la waroon a yem daal di dem balaal ahzaab waaye comme niñ la ko waxe woon waxoon nañ loolu le kon suñu boroom di tàmbale mu ne alif laam miim suñu boroom tabaaraka wa taala ne alif alif laam miim mooy loolu gisoon nañu yow seetloo saar yi ñu jóge nii yépp mooy ne bu ci nekk ñoom loolu lañu am mooy ne saar yi ñu génn mooy ne suuratu luqmaan loo suuratu sajda bi nga xam ne moom la njëkkoon a am lan lañu fa amoon foofu lañ tàmbale woon alif laam miim yi muy suuratu sajda suuratu luqmaan suuratu ruum suuratul ankabut laaye saar yi yépp bu ci nekk dañoo taqaloo nekk yoo xamante ni bu ci nekk alif laam la tàmbalee saar ba ca tegu di qasas nag tàmbalewul loolu loolu mooy kon ñi saar yooyu ñu la lim mel noonu lañ tàmbalee loolu waxoon nañ dañ ci doyloo li nga xam ne moom lañ jotoon a wax a xasiban a xasiban naas as xasiban naasu ndax nit ñi dañoo yaakaar ne an yutraku mooy dañ lañ di bàyyi daal an yaqulu ñu naan amanna ñun de gëm nañ borom bi tabaraka wa taala wahum la yuftanuuna ta kenn du leen saytu daal kenn du leen examiner daal di leen nattu wala qad dëgg-dëgg fatan naa nattu woon naa min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ci ngëm yàlla gii nattu woon naa leen de fala ya'lamanna allahu borom bi wat naa man borom bi tabaraka wa taala moom dina wane alladina sadaqu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gëm dëggul te dëggu ca seenu ngëm wala yaa la man nata waat naa ne dina wane alkaadibiina ñi nga xam ne ñooy wax lu wuteeg ngëm góogale waaye wala yaa la man na doo ko tekkee borom bi dina xam de mukk borom bi xam na laata mu leen di bind xam na liy xew moom bi leen xam ba laata dalay xew moo leen bindoon dogaloon ci ñoom ne dina am waaye da koy xam feeñal mooy wala yaa la man na dina ko feeñal ala ayunin naas ba nit ñépp gis ana kan ñuy wax ne gëm nañ kan moo ci dëggu ak kan moo ci nekk naafiq di wax li nga xamante ne nii wute naag li gëm waaye ñi nga xam ne même àgguñ ci naafiq dañ naan gëm nañ waaye seen xol dese na mooy gëm gi dese naa sax ci seen xol comme li waxoon ci suuratul xujuraat ba kaw kaw yi ñëwee naan qaalatil araab wa amanna waaye mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaw-kaw yi de ñëw nañ di door a dugg ci lislaam ne gëm nañ àgg nañ darajatul iman li nga xam ne mooy njombax àgg nañ ca ngëm yàlla su yonent bi suñu borom ne déedéet walaakin wax leen ne déedéet déet nee leen aslam naa ñun daal wommatu nañ waaye nag wala maa yadxulil imaanu fi qulubikum mooy ne ngëm yàlla moom dëgg duggagul ci seen xol bi wax sax fa de kon nag loolu la rek borom bi tabaaraka wa taala mu ne am xasiba alladina ndax dafa yaakaar ñi nga xamante ne nii ya'maluna sayyi'ati ñoom ñooy jëfe di dikke ñaaw kii fii bàkkaar yi ay yasbiquna ndax ñooñ dañoo yaakaar ne ñoom rëcc nañ ñu ne ñoom lu leen neex def après moom dara du leen ci fekk saa ka ñaaw maa yahkumuna li seen xel li mu leen yóbbu ba ñu koy àtte jàpp ne daal dañuy def lu leen neex ci kaw suuf léegi nag jeex na quoi mooy dara du xew après aka ñaaw ni ñu yàttee ne man kaana nañu yëg ne man kaana képp koo xam ne yarju yaakaaroon na fii ci àddina liqaa allahi dajeek borom bi tabaaraka wa taala kooku na ko leer ne fa inna ajalallahi déxalub yàlla bi mu teg ne bés boobu dina ñëw muy yawmal qiyaam bi muy attee jaami la aatin wat naa ne man luy ñëw la de wa huwa te moom borom boobu as-sami'u mooy aji dégg akoon gi alalimu mooy aji xamaakoon gi waman jaahada képp koo xam ne nag yulli na dayog coonoom daal di kër-kër yi ci yoonu yàlla ak lim ko digal ak di sori li nga xam ne mooy tereen yi fa innama na xam ne kooku la dëgg-dëgg li am ba des mooy yu jaahidu moom mu ngi kër-këri di yulli dayog coonoom li nafsihi mooy lay tukkee ci kër-kërim goo gële connam goo gële ci digalu yàlla yi waaye di sori tereem yi kooku na xam ne li nafsi boppam la koy def ne inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla la ganiyun mooy ki nga xam ne woo woomal soxlaawul kenn dara anil aalamiina mooy ki doylu ci li nga xamante ne mooy mbindeefam yi de mooy doyalu leen dara te bu kenn foog ne la ngay def ca lu baax borom bi ngay yokku wala la ngay def ca lu ñaaw borom bi ngay wàññi moom doy moom mooy ki doylu laaya yi kaw nag mooy ahasiba naas loolu borom xam dañuy wax ne ay nit lañu woon ay saxaaba xam ne dañoo newoon Makka nit ñi gàddaay ñoom gàddaayuñu nag ñu daal di leen yëgal loolu ne nag moo yéen seen gëm yàlla gi du mat bu fekk gàddaay ngeen bi ñuy gàddaay yéeféru Makka yi dab leen daal di leen duma mbir moom nag jaaxal leen naka la borom bi yéefar yi di leen euh, man a def loolu quoi di am borom bi di leen may ba ñuy man a agsi ci seen yaram yeeg yooyu di leen fitnaal duñu borom wàcce lii waaye wallahu taala alam wax yooyu moom dafa jara dëgëral mooy ne loolu noonu que ne loolu moo tax loolu moom lu jara kii la ndax la ndax ni nga xamante ne nii mooy euh, riwaaya yi yiy nettali affaire bii nii mooy ne moom seen sanad da am problème mooy ne ay nettali la yoo xam ne boo demee ci al imaamu Tabari loolu noonu wax la yoo xamante ne nii yu jara dëgëral la te mbir mi mooy ne gis nañ ñu bon gis nañ relativement jàng nañu li nga xam ne mooy ne yenn yi de façon mooy ne en tout cas borom bi tabaaraka wa taala fii li muy wax leer na mooy bindeef yépp la képp ku ne gëm ne yàlla na la leer ne borom bi dina la natt lool moom bu jaas moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kon ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu ahmad ibn muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi daal di solo nee na man damaa laaj yonent bi alayhi salatu wassalaam ne ko ayyun naasi ana kan ci nit moo ashaddu bala moo gën a tar li nga xamante ne nii mooy am nattu mu ne ko al anbiya yonent yi alayhimu salatu wassalaam ñoo gën a tar nattu ndax ku gën a jege yàlla yow yaa gën am ay nattu kon nag mu ne al anbiya yonent bi alayhi salatu ne ko yonent yi mu ginnaaw kan mu ne ko fal amsal fal am al amsal fal amsal ki leen gën a niru ki gën a niru yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam topp gin leen a niru ci ñu baax ni ñooñu ñooy gën a tar nattu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam teg ci ne ne nit ki dinañu ko nattu ala hasabi yubtala al mar'u ala hasabi diinihi fa in kaana fii diinihi shidda istadda izdaada fil balaa aw kama qaala aleyhi salaatu wassalaam suñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax nijaayam jooju Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas di ko tontu ne ko borom bi mooy ne nit ku nekk borom bi dalay nattu fasa ngëm yàlla toll ala hasabi diine na mu téyee diineem na mu sooboo ci l'islam bii mooy dundin woowu niñ ci nekke lu toll noonu nam ko jàppe rek lu toll noonu la ko borom bi nattu mu ne dinañ nattu nit ki ba nga xam ne bu dee dañuy borom bi dafa fekk mu nekk koo xam ne ku dëgër la ci ni mu jàppe l'islam borom bi day yokk nattu bi ngir xéewal yi koy defal gina yokk fekkee rek dafa fekk ne bii diine moom dafa woyof ci moom lool lu ñëw mu saalit waay waay waay waay yàlla xanaa gisul woon keneen pourtant sama xol baax na mu ne yu mel noonu moom du tee dañu ko nattu ah. waaye nag du tolloog li nga xam ne moom fa la ngëm yàllaam tollu loolu na wax te lu mel noonu la wax sa sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nee na bi yonent bi sa salaam feebaree ma ñëw seet si ko mais mu sol benn yére boo xamante ne nii bi ma mooy li mu sàngoo mu ne ko mais yeneen tubaab yi sax sax mais yow nii ngay tànge nii boo feebaree mu ne ko waaw parce que mu ne ko parce que daa fekk mu yow te Mawlaana nu Mas'ud it yeneen tubaab a sax sax wax na ko lu mel nii mu ne ko kon wax dañ lay dañ lay fulandil fay mu ne ko waaw moo tax dañ mooy fulandil méttitu li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy feebar loolu moo tax kenn du xamee ne nit waaw moom xam naa fa mu jëm baaxul. parce que suquraatam dafa metti comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha waxoon kon nag mbir mi mu ne nit ki dañ koy nattu mu ne ko kan moo gën mu ne ko am ñan moo ëpp nattu mu ne ko al anbiya mu ne ko ginnaaw ñan mu ne as-salihun way rafet way gëm way rafetal yi way ñi nga xam ne ñoo ñuy rafetal di jëf-jëf yu baax ñi ca gën a baax ñoon ñooy ëppam nattu moo tax nit moo tax nga gis yenn ñi ñu la doon wax ne mooy ne jul mooy mooy euh, euh, euh, nitu yàlla dëgg boroom xam-xam dëgg ku jàpp diine ji dëgg fekk bu gis ay nattu loolu da koy bégloo ndax day xam ne boroom bi tabaraka wa taala dafa yittewoo ay mbiram bés bu borom bi bàyyee di ko nattu nag loolu moo leen di jaaxal moo leen di tiital ndax dañ naan mbaadu dafa bokk ci nga xam ne ñun suñu ngëm yàlla dafa wàcc ba borom bi lim ñuy nattoo daanaka dañuy nattu sax léeg-léeg duñu ko yëg waaye loolu le moo tax mu leen doon tiital nga gis ne kon kooku ak ki nga xam ne jàpp na ne moom moom nattu moom musiba la ci moom bu dalee mu naan ndax sama xol baax na de ndax man yéenewu ma kenn lu bon ah borom bi lii de moom xanaa gisul woon keneen ko mu ko teg façon yu mel noonu moo tax am na ci borom xam-xam yi ñu naan loolu noonu di waxe noonu xalaat boobu ci boppam du xalaat bu baax te xalaat la boo xam ne mën naa màbb ay jëf waaye nag comme que nit ki mooy bu koy def du ko fa tey waaye yu mel noon ñi nga xam ne ñoo xam bu ñu leen déggee wax loolu dañ leen a war a wax ñu tuub ci seen yooyu te ñu bañ ko di waxati tax loolu kat